ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu boroom subhaanahu wa taala moom ñu wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nekk na ci yéen ngir yonent nekk na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour yéen modèle bu baax lool moo tax moom alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ci xikmaam dafa def ne moom daanaka étapes yi nit ki mën a dund yépp moom da koo dund da cee jaar moo tax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala defu ko woon koo xam ne ab richard la muy am fu mu toll nekk koo xam ne riche richard la bu dul jeex bu dul jeexal dara defu ko woon noonu waaye dafa ko woon pauvre boo xam ne doonul woon am dara dara dara dara saasu ne déedéet waaye suñu boroom subhaanahu wa naka noonu defu ko koo xam ne moom moom moom ay mbiram lenn kese lay doon wala mais li mu def moom borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne moom borom bi subhaanahu wa taala dafa def yonent bi alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu am lu bari léeg-léeg du am sax ba këram daanaka comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha wax doon nañ teg ñi toog ñett yoo xamante ne kër gi benn cin du fi tàkk li fi amoon bu Seydina Umar wane ko waa ah yaay booy yi nan ngeen doon def mu ne ñun daal liñ doon def mooy la la sodayin mooy ñaari ñuul yi rek lañ doon jàpp mooy tàndarma ak ndox te loolu saa bu ma ci ak see dama koy préciser mooy nekkuloon ay carton ngi kar ay tàndarma ay datu yu neex yooyu noonu nga xam ne day fees dell carton yi nekk fee mu nekk hangar boo xam ne dafa fees dell gi tàndar ma ku dem sëq ci lu la neex lekka lekka lekka lekk ba sa biir fees nga daal di toog nukk doon loon noonu de ay benn ay ay ay doomi tàndarma yu néew nga doon jël comme na nga xam ne noonu lañu ñu gisoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ba fa ñoom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ñëwee ak ñooñu nga xam ne dañoo xiifoon yonent salaatu wassalaam romb leen woo leen ñu ñëw bin ñëwee ndax dañoo xiif mu séddale leen ay tàndarma daldi jox ku nekk mu jox la ñaar sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu nee ma lekk benn bi beneen bi ma daldi koy denc dugal ko sama poos yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi may seetlu ne ma lan tax abu hurayra ma jox ku nekk ñaar ku nekk lekk ñaari tàndarmaam yow aba hir yow abu hir yow nga ñëw daal di jël benn lekk benn dugal benn sa poos mu ne ko ah man yonent bi alayhi kër ga kat dama faa bàyyi sama yaay allahu akbar xam nga ne ñii bokkuñ ñi nga xamante ne ñooy dem ci hôtel yu baax yi dem ñi nga xamante ne mooy vacances yi bàyyi seen yaay ca néegu ñax ba ba daanaka ndax reer na ba suur sax faale ñu ko ndax est reer ba baax na toppatoo nañu ko yoonam new ci ay nekk mooy xam nga ne ñuy wute nañoo ñooñu wal iyaazu billah ñi nga xamante ne nii seen yoon newu ci dañuy nekk ci même Dakar ñu nekk Dakar dëkk ci woo xam ne hôtel wala palais bàyyi seen yaay ci benn ngunu ginaar man nga koo gam-gam léeg ngunu ganaar du fa léeg-léeg daal week-end yi bu xawee jaar ko te yooyu mu jaar fa ne waay wala mu woo ko naan ko way maire comment ça va comment va les comment vont les choses j'espère que tu vas bien ana gaay foofu nga xam ne ndax lekk nga baax na yoonam newu ci te moom këram ni muy toppatoo loolu kuy togg sax daanaka mooy joxe menu yi mooy joxe affaire yi mooy dicté naan bu leen ci def lii dee leen ci def lii bu leen waaye ndeyam moom yoonam newu ci takat mag moo gën a fragile moom la ñu waroon sax gën a seet li muy lekk la nag waaye xam nga ne saxaaba yi yemuñoo ñooñu de wal iyaadu billahi shattaana ma shattaana ma bayna haadayn waay ñaar yi ñoo sore al imaamu ibnu Hurayra radiyallahu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko kon lan moo tax ma gis loolu yaa Aba Hir yow Abu Hir ngay def loolu moom yonent bi alayhi salaatu Abu Hir la ko loolu yaa Aba Hir ana lan moo tax ngay def loolu léeg-léeg loolu la ko doon awa yaa Hir mu ne ko lan moo tax ma gis nga jël ñaari taan sama ñaari tàndarma yi ma la jox. sa moroom it ku nekk lekk bosam yow nga jël dugal sa poos ana lan moo waral loolu yow abahir mu ne ko ah man kat damaa bàyyi kër ga sama yaay ndax moom it moom a yem mooy xiif gee ñu jàpp ñun ñëpp ma jënd ak ma comme ñaar nga mu jox ma daal di jël benn lekk beneen bi ma ne naa ko téyel sama yaay suma radiyallahu ta'ala wa ardaaha yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne raxmatan lil aalamiin yërmande la ngir ngir ay ngir ngir mbindeef yépp mën na ko lekkal après dinaa la jox ñaar ngir sa yaay kon gis nga mooy mbir yi noonu la doon deme de bul foog ne ay carton yi carton la woon ay ay magasin yi yoo xam ne yu ñu teg fee yoo xamante ne yu tàndarma la woon kon mooy alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu amoon léeg-léeg mu ñàkkoon léeg-léeg mu amoon lu bari bay maye montagne jur kon na mu joxoon kaw kaw ba ne ko jëlal lii lépp mu ne ko ha mu ne ko waawaaw waaw hada kulluhu lak lii lépp jëlal ba mu ñëwee naan ko atini mimma ataaka allah kaw kaw bi ñëw ne ya rasul allah yow yeneen ci wassalaam jox ma ci li nga xam ne moom la la sa boroom jox nee na mu ne ko jay wa jëlal lii lépp kaw kaw bi na ko déet xanaa ngay waxoon man mu ne ko ah yow laay waxal mu ne ko bu dee man ngay waxal xanaa kay du jur ji yëpp ngay wax mu ne ko lii lépp laa wax li ci xur wi yëpp yaay boroom fekk am mànga la woon kaw kaw bi daal di gaal di gaaw wom mat xar yéeg bëy yéeg gëléem yéeg yóbbu waa dëkkam àgg ca buntu dëkk ba la àgg daal di yuuxu gaay gis ko mu yor loo xam ne daanaka waa dëkk bi yépp sax buñ boolee liñ am yépp amuñ lu toll ni li muy womman nii mu ne leen yaa qawmi hee yéen samay nit waay waay dem leen ngeen gisi sayyidina Muhammad fa innahu yunfiqu nafaqatan man laa yaxaafu al faqr ndax moom sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam day dépenser dépense koo xamante ne nii ragalul ak ak ñàkk de moom de moo ma jox lii lépp gaa yi kon dugg leen ci lislaam ay wooy di ngeen fekk karim koo xamante ni moo akramul kurama mooy ki nga xamante ne mooy ki gën a te mooy ki gën a tedd ñi tedd moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu boroom noonu la defoon mooy Richard bi moom lahu fi rasulillahi uswatun hasana waa ji nga xam ne millionnaire la moo xam min al euroyaat aw min ad dollaraat aw min ad dalasi aw min as siifa kooku noonu ne moom moom moom kooku noonu fii rasulillahi lahu suwa yonent bi alayhi salaatu wassalaam modèle la ci moom mooy nga xool jamono jamamee ni nga xam ne noon la doon noonu la doon doxale mooy ne alal ji bu mu àgg sa xol mukk bu moom sa xol bi de bu ko ci may benn porox ndoll ba muy am ca xol bi benn benn fu muy toog mukk mukk mukk mooy alal yi na ne ci compte yi na ne ci suuf si na nekk ci ci poche yi waaye nag jamais bu ko dugal sa xol mooy boola jaay di jaay sa jur sa sa sa diine ndax alal de wala boo nga jaay sa diine ak samit ni nga bàyyi yi nga xam ne farata la ci yow parce que toog alal joo xam ne moom ngay ta yan tan muuhu moom ngay moom ngay moom ngay eh, fexe muy fluctu muy fructifier téedéet bu alal tax ak tamit bëgg sa carrière yooyu bu mu tax de loolu ndax boo defee loolu mooy yow sa xol bi na ne te sa xol bi ngëm yàlla rek fa war a nekk ndax dangaa war a bokk ci na xam ne ñoom la naan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar nag ñooñu nga war a bokk ñi suñu boroom subhanahu wa ta'ala di wax ne rijaalun ay góor lañu ñoon ñooy góor yàlla yaa ngoog yi tulhiihim du leen fëkk du xëcc seen xol yi xëcc seen xel mi daal di koy daal di koy fowe ñoo xamante ne nii tijaaratu nam yaxantu commerce bu ñu yor wala liggéey bu ñu yor du tax ba ñu nag ñuy bàyyi nag jaamu yàlla gi nag ndax la ndax parce que de laa ci commerce bi wala bokk ci seen alal yi nga xam ne moom lañu fexe muy fructifier wu te tamit mooy alal jooju dinañ ko jaarale fi nga xamante ne buñ koy am fu neex borom bi subhanahu wa ta'ala ñooñu ñooy ñi nga xam ne laa tulhihim du leen préoccupé ba ba bañu wë bàyyi buur yàlla bàyyi njaamu ko tijaratun am yaxantu wala tijaratun wala bay' moo xam jënd wala njaay la an sa dhikrillah du leen puus ba ñu bàyyi buur yàlla doo tuñ ko doo dootuñ ko tudd dootuñ julli dootuñ defati loolu ndax loolu wala dootuñ ko defe niñ ko war a defee an zikrillahi wa iqamis salati fàttaliku buur yàlla mooy ne ñoom moom lu mbir mi neex commerce bi num baax baax baax nu clients yi bari bari bari du ñuy jëflanteeg ñoom loolu laa tulhihim an zikrillah du leen puus ba du ñu fàtte yàlla ba ñuy fàtte yàlla ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee nit ñi di lekk seen alal yi ñoom ñu def loolu kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wala bay'a dhikrillahi wa iqaami salaa du leen teree taxawal julli mooy amul dara lu war a tax ñoom ba léegi julli jot ñu naan duñu julli parce que on n'a pas le choix si on va prier le vendredi alors que les clients sont là comment je vais faire chiffre d'affaires bi dina wàññeeku de ak tamit clients yi nga xam ne boska ajjuma man bi ma ubbee ba léegi maa ngi nii toog jaayuma hmm. jekki rek ba ba ñu noddu rek loo ñu ñu noddu àjjuma rek client yi ne ak si wax yow teemaa ba rek mu ne déet kooku nag bu dee nag ki nga xamante ne laa tulhiihi tijaaratun an dhikrillahi tijaaratun wala bay' wa anil lan ak li nga xamante ne nii mooy li jëm ci iqaami salaa moom li muy def danaan leen ah suwaa ngeen may ma ma julli ji ba ñëw suwaa rek ngeen dem seeti keneen waaye man manuma leen a jaay parce que damay dem nag qad iqaamatu salaati taxaw na taxawal julli taxaw na kon man nag damay dem daal di jaamu ji sama boroom subhaanahu wa taala même bu nee ne dinaa leen ñàkk comme client grawul loolu grawul ndax bu loolu loolu du dara kooku mooy ki nga xam ne xel moom xol bi alal ji dugul ci xol bi de kon yow nit ki noonu nga waroon a mel de nga gis ne kon yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka noonu alquran noonu lay wax ñi nga xam ne ñoom alal noon la ñu war a mel kon laka fii rasulillahi uswatun hasana yow mi nga xamante ne yaay boroom alal ji boo ñàkkee it nga bañ a ñekk ñekk ñekki la ñuy wax walla mooy mooy ak ñàkk buum la taxa naan fóot de ñàkk ñàkk mar naan bu la taxa a naanum póotit mooy ne yow boo ñàkkee it bul tax nga ñëw di nangu yu xaraam yi gaay di jaar sa kaw di la def loolu xaram parce que dangaa amul ngir ñu lay jox dara bu déedéet bul jaay sa ngor ngir ngir lan ngir alal juñ lay jox quelque billet yuñ lay jox quelque umalaat ay pièces lay jox bu mu tax nga jaay sa diine. ku la nar a def looloo xam ne du noonu yow xale bu jigéen bi ku la nar a def prostituée parce que ngir ndax ñàkk nga bañal mooy bañal buur yàlla dina la dimbali waaw waaw ku la nar a génne ci sa chasteté gi nga nekk sa chasteté gi nga nekk parce que da ngaa ñàkk muy gis ne yow taaru nga muy jaar ci yow ngir bëgg laa mooy loo yàlla bañal xamal ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam atolloon na ci ñàkk moom it amul woon ay jamono te boobu gisu ngeen fenn mu jaay fa diineem wala ngoram ndax lan ngir alal ak yoo yooyu mukk mukk mukk mukk kon jullit bi ko la ko fi rasulillah yow mi ñàkk la ko fi rasulillah uswatun hasana kon loolu la yow mi nga xam ne buur yàlla léeg-léeg mu may la léeg-léeg du la mayit la ko fi rasulillah uswatun hasana kon mu ne buñ ñëwaatee ci nettali bii nga xamante ne fii problèmatun kathira nga xam ne am nay problème yu bari mais li ñu fi wax nii yépp lu dëgër la mooy ci alquran la ñu sukkandikoo mais pas ci nettali bii de nettali bii nii sukkandiwuñ ci de waaye bu ñu ñëwaat rek ci nettali bi kon mu ne yaa Sa'laba <coughs> mu ne ko yow kon yow Sa'laba ma tarda ndax gërëmoo an takuna mithla nabiyillah est-ce que bëggoo nekk comme ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa walladi nafsi bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xam ne sama loxo mu ngi ci ba sama bakkan mu ngi ci loxoom <coughs> bu ma sooboon suñu boroom soppalil ma montagne yi def ko mu nekk oor ak xaalis dinañ ko doon de xaala sa saydina nee na sa la ba ne ko <coughs> walladi ba'athaka bil haqq la in da'awta allaha farazaqani maala la utiyanna kull kulla di haqqin haqqahu Sa'laba daal di insister rek ne ko maa ngi waat ci yow ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg la in da'awta allaha farazaqani boo ma ñaanalee sa boroom subhaanahu wa ta'aala mu daal di may wërsëgal waat naa ne la utiyanna kulla di haqqin haqqahu képp ko xam ne am na àq ci alal ji nga xam ne moom la ma soba boroom di jox de dinaa ko ci jox fa qaala rasulullah ah bi mu insisté insisté li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax yépp moom moo wax rek insisté léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko ne allahumma arzuq thalabata maala ne allahumma eh, yow sama borom arzuq yàlla na nga wërsëgal thalabata ki nga xam ne mooy thalaba maalan mu yalal yal na nga ko may yalal kon nee na fattaxada xanama bi nga xam ne ci la ko yonent bi salaatu wassalaam ñaanal noonu fattaxada xanama Saalaba daal di ut daal mu commencé am mu am tout moom daal dañ jekk rek Saalaba am ay ay ay ay gàtt ñu neen hé Saalaba am nay gàtt de fanamat kama mu duut léegi mais yàggul tuut lañ ci def mais jur ji di yokk di yokk comme ni nga xam ne sax yi noonu la ñuy yokkee xam nga sax moom ak ak ak seenu bari dafa yomb mu ne fa daqat alayhi al madina mujj na daal di waaye yow juróom yi dañoo bare baree bari troupeau wam yi xaram yéeg bayam yéeg yi nga xamante ne mooy géneemam yi dañoo far baree baree baree baree baree bari ba Medina daal di daal troupeau moom daal Medina amatul foo xam ne ci biir dëkk bi noonu foo xam ne moom man na leen fay sàmmati tellement dañoo bari fatanaha anha mu génn génn Medina nag dem ci àll bi mu ne fa nazala waadiyan min awdiyatiha mu wàcc ci yenn ci xuru Medina yi yu soriwul hatta ja'ala yusalli zuhra wal asra fi jamaa mu mujj léegi daal moom soom saala ba lenn rek moom daal ah, tisbaar ak tàkkusaan rek la mën a tee assuré di ko julli ci ci ci li nga xamante ne mooy mbooloo wa yatruku ma siwahuma kanta yeneen yi ci des à part tisbaar ak tàkkusaan loolu moom far na ko ba parce que préoccupation alalam ji muy juróom jii moo tax summa summa namat wakasurat nee na finalement mbir mi nag gina tee bari jur ji gina tee bari léegi nag ba foofu mu ne woon ci soriwul Medina daal di xat ci moom fana fatanaha hatta taraka salawaat illa aljumaa léegi nag bi jur gi gënee bari mu soxla domaine bu gën a bari domaine boo xamante ne nii suuf su gën a bari te foofu xat na mu daal di déplacé wu gën dem fu gën a sori mu bàyyi julli juróom yépp léegi dara dootoo gis ci jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallama illa al jumu'a lu dul julli àjjuma daal nga koy gis ci la Saalaba daal di teew woo mu ne wahiya tanmu kama yanmudud jamono jooj yépp nag li nga xamante ne mooy alalam ji di juróom yi ñu ngi gën a yokku di yokk comme ni nga xamante ne noonu la sax yi di yokkee mu ne mbir mi di yokk di yokk hatta tarakal jumu'a ba ni muy bàyyee àjjuma nga xam ne mooy li ko dese woon loo xam ne moom kese la doon teew mu far sax ba julli ma yasaluhu anil axbaar nee na nag li mu mujje mooy nag day to day xaar ajjuma waaye ajjuma mbir yi nag xam naa tuuse na ko mooy gis na ne hee man de maa ngi suux par dànk ndànk de la ba léegi nag bu dajee convoi yi jóge Medina ak yooy mu leen di laaj ci xabaar yi mooy léegi Medina moom xamatu fa dara te tamit daane ko dootu fa dewati sax li muy def daal mooy bu dee ñenn am nañu ko romb foofale ca juróom ju bari joojale mu leen di laaj naan leen way naka foofa waay naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way naka saxaaba yi naka waa Medina way nan la demee nee na fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo mu toog benn ay mu jekki daal seetlu ne Saalaba gisatu ko mu ne mais maa faala Saalaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di laajte ne maa faala ana Saalaba mais Saalaba moom ana naka la def moom gëj naa koo gis de gëj naa am ay ay information gëj naa am ay xisaam fa qaalu ñu ne ko ya rasuulallah e yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ittaxada ganaman fa daaqat alayhi al-madiina ñu expliqué ko quoi ci gàttal ni nga xam ne noon la demee mooy ne ñu ne ko moo seeka dafa amoon ay jur moom la amoon léegi nag alal ji daal di bari ñu baree baree ba Medina xat ci moom ñu daal di koy nettali moom alayhi salaatu wassalaam mbiram ak ni nga xam ne léegi noonu la bàyyee julli daanaka dootoo ko fi gis mu ne yaa wayha Saalaba yaa wayha Saalaba yaa wayha Saalaba cim Saalaba cey Saalaba cey Saalaba mu ne cey Saalaba moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na wa anzala allahu jalla jalla sanaahu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala daal di wàcce ci aayatu taw mooy ci suuratu tawba te dinañu ko gis ci kanam fi mu naan ci aaya 103 xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha suñu boroom wàcce aaya boobu ne xud jëlal yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam min amwalihim ci seen li yi ñoom jullit yi sadaqatan li nga xamante ne sarax la tutahiruhum biha nga xam ne moom nga leen di sell moom nga leen di sellale moom nga leen di fóote moom nga leen di laabale wa tuzakkihim biha nga leen ciy sellale ci aaya boobu bi mu wàccee qaala wa nazalat alayhi faraidu sadaqa li nga xam ne nag mooy farataay zakat yi nag daal di wàcc fu ne fa ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rajulayni ala sadaqa yenente bi alayhi salatu wasalaam daal di yónni ñaari gaay nag ngir ñu dem collecter ji zakat yi comme mooy ñi nga xam ne ñooy wal aamiliina mooy les collecteurs de zakat nee na rajulan min Juhayna wa rajulan min Sulaym muy ñaari góor kenn ki ci waa Juhayna la bokk ci tribu de Juhayna ci waa Juhayna la bokk keneen ki min Sulaym ci qabilatu Sulaym nee na nag bi nga xamante ne wa kataba lahuma kayfa i sadaqata min almuslimiin yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen bindal mbir yi naka la zakat nan lañ koy collecter di ko jële ci jullit ñi mu wa qaala lahuma Juhana mu ne leen wax Juhani boobu ak ki nga xam ne mooy Sulami boobu ne leen nag fa ne leen nag jaar leen Murra bi Salaba wa bi fulaani rajulun min bani Sulaym fa xudaa sadaqaatihima mu ne leen jaar leen ci ki nga xamante ne mooy dem leen ci ki nga xamante ne bu ngeen di dem di jëli zakat yi dem leen ci Salaba kii nga ak ki nga xam ne benn waay boo xam ne ci waa banu sulaym la bokk bu ngeen demee ci ñoom nga ne leen kat man yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu yónni ci yéen ñaar ngir ngeen joxe li nga xam ne mooy seen alal yi mooy ñu xool seen jur gi nan la tollu ñu génn ci zakaat ji nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala faratal mu ne fa xaraja hatta ataya Tha'laba fasa'alaahu sadaqata wa aqra wa aqra'aahu kitaaba rasulillah alayhi wa ñoom ñaar di Juhani ñu daal di ba agsi ci fa mu mu daal koy ñu daal koy laaj ne ko nag ah zakat yi ndax ñu daal di koy jàngal teel kayit gi nga xam ne moom la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bindal ngir wan moo leen yónni ci wàllu zakaat yi fa qaala Taalaba ne leen maa haadihi illaa jizya maa haadihi illaa uxtul jizya maa adri maa haadaa intaliqaa xatta tafrugaa summa uudaa ilay mu ne leen moo mim liiree mu ne leen moo maa haadihi illaa jizya li ñu bind fii déedéet yéen lii jizya la de maa haadihi illaa jizya lii nekk lu dul seeru jizya la rek maa adri mooy impôt capitation bi kufaar yi jox di joxe hatta yontul jizyata an yadin wa hum <coughs> mu ne non kon lii man concerné wu ma de ndax parce que man du ma yéeféer yéeféer yi la maa adri bon xaw sax léegi sax mbiri wóoruma ma hada lii nga xam ne moom lañ leen bindal ci kayit gi en tout cas foog naa ne gis yàlla wala rok rak gis rek waaye dem leen pare bu ngeen pare ci fa ngeen jëm ngir collecté ci zakat gi ginnaaw gi bu ngeen di dëpp jaaraat leen ci man ne a as-Sulami wal Juhani ñu daal di continuer seen yoon ba daal di dem ca ka xam ne mooy keneen ku leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal woon yebal muy waajooju bokk ci min bani sulaym léegi nag kooku nag bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw mu daldi leen seen fa nadara ila xiyaari asnaani bilihi fa azalaha lisadaqa thumma istaqbalahuma biha moom nag bi mu yëgee ne gaa yi ñu ngi ñëw ngir zakat yi mu daal di dem xool li nga xamante ne ñoo gën duuf ci li nga xam ne mooy gëléema mi moom solami boobu mu daal di leen park teg leen côté benn yi naa leen ber bu ko defee gaa yi bu ñu ñëwee ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni bu ñu ñëwee ngir jël ji sa sama sara sama zakat bu ko defee ma jox leen gëléem yu suur yi te baax di nga xamante ne nii nag fi la ko ci la ko ñaar ñee ñëw daal di gis ñu ne ko aadeet ah, maa yajibu alayka hada biñ ñëwee gis mu ne leen lii mooy sama zakaata ngi natt naa ko lépp mu ngi nii yu baax yee nag moom ngeen di jox yeneen time aleyhi salaatu wassalaam gaa yi ni ko mukk non non non non lii dafa bari yow li nga joxe c'est que du loolu mooy li nga joxe ñoom dañoo suur ba ëpp yow yi gën a baax ci ci jur gi nga joxe alors que sarax zakat kenn du ci jël yi gën a baax yi diggu doomu la ñuy jël duñ jël yoo xam ne géléem yoo xam ne dañoo loof dañoo sonn dañoo xiif dañoo mar ay ray mu dee rayul mu dee loolu kenn du ko joxe waaye it doo jël yi nga xamante ne vraiment ñooy yi gën baax ci jur gi yi nga xam ne ñooy vraiment les jantal ci biir jur ji nga joxe yooyu déedéet yow daal da joxe yu nekk ci diggante bi mooy loo xamante ne lu dugg doomu la ngaa yi nag ne ko ah doonoonoo yow lii nga joxe nii noo duñ jël li ah. du lii nii nga war a joxe wa ma nuridu am naxuda hada mink bugguñu ñëw ci sa alal ji jël yi ci gën a baax noonoonoo waa ji ne wa fa inna nafsi bi daalika tayyiba wa inna maa hiya la gaa yi ne ko duñu ko jël mu ne leen ma mane lii ngeen di jël de même bu dee da ngeen naa leen jox lu moyen boo man nag li gina a laay joxe par lii laay joxe jël leen léegi du man maa ko moomaa ah. léegi dama leen di laaj man maa ko moom ñu ne ko waaw waaw yaa ko moom mu ne léegi man gërëm naa jox leen lii yóbbul leen yonent bi alayhi yi a ah, gaa yi daal di koy jël daal di dem bi nga xamante ne nii ci lañu pare ñu daal di romb ci ki nga xam ne marra bi Saalaba ñu romb Saalaba ibn Haasim ñu ne ko aruuni mu ne leen nag biñ ñëwaatee mu ne leen uruun ay waaruuni wan leen ma kitaabakuma fa nadara fii mu ne leen àl leen ma seen téere bi ngeen ma joxoon sànq këyit gi ma gin koo liiraat càmbaraat ko fa qaala mu ne leen maa haadihi illaa axtul jizya intaliqaa hatta ara ra'yi mu ne leen a ah, lii nii sëru jizya la rek di mu liiraatee mbir yi léegi dellu leen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma xalaataat ci mbir mi nee na fa ntalaqaa hatta ataya nabiyya ñoom ñaar ñu daal di dem ba dikkal yonent bi sallallahu wasallam falammaa ra'aahumaa qaala yaa wayhataa labahaa qabla an yukallimahumaa wa da'aa lissulamiyyi bilbarakaa mooy gi nag nee na bi leen yonent bi ñu daal di jóge ci Saalaba di dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di seen naka la leen seen daanaka laata ñuy wax ak ñuy agsi sax nee na yaa wayhataa labahaa woonaa toskare Saalaba cey Saalaba nee na wadaa li Sulami bil baraka mu daal di ñaanal keneen ki dim gisee jur gi la xam ne lee moom as-Sulami mooy waajooju bokk ci waa Banu Sulaym moo ko joxe mu ñaanal ko ne yàlla na buur yàlla barkeel alalam fa axbaraahu gaa yi nag daal di agsi ne ko billa bil ñu daal di koy xabaar billadi sanaa Saalaba walladi sanaa Sulami ñu daal di li nga xam ne moom la Saalaba def ak li nga xamante ne moom la as-Sulami joxe moom waajoojale min bani sunaym min sunaym nee na suñu boroom subhanahu wa taala wàcce wa minhum man aahada allah layna taana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna min as-salihin falamma aataahum min fadlihi bakhiluu bihi wa tawallaw wa hum muridun faaqabahum nifaaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu allaha ma wa'aduhu wa bima kaanu yakdhibun suñu boroom wàcce mooy verset yi ñu gisoon sànk ne am na ci ñoom mooy ci naafiqi kon mu boole ba mii ci naafiqi man koo xamante ne nii aahadallah dafa digoon borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy digoon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñëw ci moom naan ko ñaanal ma sa borom mu daal ni may mayalal bu ma jafalee bu ma wërsëgalee de dinaa dinaa de dinaa dépenser ci yoonam nee na kon amoon na ci ñoom ñoo xamante am na ñoom ñoo xam ne loolu la doon wax bi nga xamante ni nag nool dañ ci laa ko jox nag xéewal baxilu moom waajoo baxilu bi waa ji nag mooy Saalaba lay wax mu def ko pluriel ak ñi mel ni ñoom ilaa yawmiddiin kon selon nettali bi baxilu bi yi ñu nay ci wa tawallaw wa hum muridun ñu du mooy topp yàlla giñ ne woon bu leen ko mayee alal dinañ ko topp wa hum muridun ñu nga wane gannaaw ba kon bañ ko defee nag faqabahum mu dal di leen wutaal defal leen ginnaaw loolu nifaaqan fi qulubihim ba ñu defee seen jombe joojale defal leen an naafiq muy feewaru naafiq mu def ko ci seen xol yi ilaa yawmi yalqawna ba bés bi nga xam ne la nii dajeeg moom borom bi subhaanahu wa bi bima axlafu allah ci sababu li nga xam ne moom la ñu wuute buur yàlla daal di wuuteeg buur yàlla maa waaduhu la nga xamante ne moom lañ ko digoon baña bañ lañ ko digoon bañ a seen parole wa bima kaanu ak sababu la nga xam ne nekkoon nañ yakdibuuna doon ko weddi doon ko wax lu amul moom la ñuy wax mooy wax lu amul dëgg ngi waaw léegi nag kon mu ñu ne loolu moo wàccoon ci Saalaba léegi ñu ñëwaat ci nettali ba léegi di continuer kon wax nañ la ñoom imaam ibn Jarir a tabari rahmatullahi alayhi moo ko nettali moom imaam ibn Jarir kon imaam ibn Jarir rahmatullahi alayhi wax nañ la kon wax nañ la càllale bi sànq mu ne nag bi nga xam ne ci la aaya bi wàcc mu ne wa inda rasulillahi rajulun sallallahu alayhi wa sallam rajulun min aqaribi Tha'laba fa sami'a dhalika fa kharaja hatta ataahu fa qaala wayhaka ya Tha'laba qad anzala allahu fiika kadha wa kadha nee na bi aaya bi wàcce yonent bi alayhi salatu wasalaam aaya yi ci Tha'laba am de fekk benn mbokk saala ba mu nga woon ca yonent salaatu wassalaam mu dégg mbir mi nag mu daal di génn nag dem ba ca saala ba ca àll ba fekk ko foofule ak troupe woowam ya fa nga xam ne fa la lëlu mook troupe woowam yi ne ko way xaka yaa saala ba tos kereñeel na la yow saala fiika kaza wa kaza xanaa yëgoo ne subhaanahu wa ta'ala wàcc na ci lii ak ñu ne fa xaraja Saalabatu hatta ataa nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu an yaqbala minhu sadaqatahu fa qaala inna allaha mana'ani an aqbala minka sadaqatak nee na Saalaba nag bi ko waayam ji mbokkam mi ñëwee yeddee wax ko ne yow de am nga problème ndax kat suñu boroom subhaanahu wa ta'aala wàcc na ci yow aaya yii lii wëg lii Saalaba nag daal di tiit daal di jóg dajale alal ji dajale li nga xam ne mooy mooy gëléem yeeg xar yeeg bëy nga xam ne moom la war a joxe ci sarax ci ci zakat mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag ngir mu dal di koy nangul lii mooy nangu ko ginnaaw bam bañee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah man kat sama boroom moo ma tere yow sa àllaba ma nangu sa sarax bii ngay génne sa zakat bi man kat sa boroom moo ma tere ma nangu ko yow sa ala nee na fa ja'ala yaxsu ala ra'si turaab mu léegi nag mu xam ne ay kuttusu na waaye moom de moom moom moom moom Saalaba ay waaye perte na moom de moom kuttusu na problème bu rëy daal dina koy dal mu jël suuf si di ko sotti ci boppam moom Saalaba di wane ne waay waay halkuna ma man Saalaba fa qaala lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam haadaa mu ne amaluka qad amartuka falam tuti'ni nee na bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisee muy def lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lii de mooy sa jëf ah digaloon naa la ca ca ca njëlbeen waxoon naa la waay waay tee ngaa jàpp ci loo xam ne lu néew la loo xam ne man ngaa sant man ngaa joxe cantam moo gën lu bari loo xam ne manoo joxe cantam yow saa la ba nga bañ bañ maa faale mooy ne déggaloo ma woon toppoo ma woon ca nga xam ne moom laa la doon conseiller falammaa abaa an yaqbida rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam raja'a ilaa manzilihi faqubida rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqbal minhu shay'an nee na nag bi nga xam ne noonu la demee saala ba daal di dem yoonam après nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di jógee daal di dem ci ar-rafiiqul a'laa mooy mu daal di faatu moom saala ba daal di dellu nag fa nga xam ne fa la newoon léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañu kon yonent te te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ni muy génn àddina nangulu ko dara ci saraxam yooyu le zakaatam yooyu mu ne summa ataa aba bakrin radiyallahu anhu hina suxlifa fa qaala qad alimta manzilatii min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa mawdi'i min al-ansaar faqbal sadaqatii nee na bi nga xamante ne nii ci la sayyidina Siddiq abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaa bi mu nekkee xalifa nag Saalaba daal di koy dikkal ne ko ah xam nga sama wàccuwaay ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag nangul ma li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy sama sarax bi te tamit xam nga sama wàccuwaay wa mawdi'i min al-ansar ak ni nga xamante ne nii noonu mooy wàccuwaay bi ma am man ci lansaar yi laa bokk kon nag faqbal sadaqati nangul ma li nga xamante ne mooy sama sarax bi yow mii di yow yow mii di xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam fa qaala abu bakrin sayyidina abu bakr ne ko lam yaqbalha minka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa aba an yaqbilaha faqub nee na yonent bi saydna Abu Bakar ne ko man yonent bi alayhi salatu wasalaam nangu ko kon man Abu Bakr duma def lu dul li yonent bi alayhi salatu wasalaam def mooy dara laa la ko dul nangul mu ne faqubida faqubida Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu walam yaqbilha sayyidina Abu Bakr lim nekk xalifa yëpp dafa bañ ne du ko nangul dara mu ne fa lamma wuliya Umar bi nga xamante ne nii moom lañu fal sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ataahu fa qaala ya amira al-mu'minin iqbal sadaqati mu ne ko yow yow mi nga xam ne yaa njiitu jullit ñi ñëw dikkal sayyidina Umar wa huwa al-khalifatu ath-thani li rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ne ko tee nga ne ko nangul ma waaye sama sarax bii sama sama sama zakaat bii sayyidina Umar ne ko lam yaqbilha rasulullahi sallallahu wa sallam wala abu bakrin wa ana aqbilha mink ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa aqbaluha mink ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangu ko du abu sayna abu bakar it nangu ko woon yow léegi nga foog ne man Umar maay nangu loolu yow imagine nga li ngay xalaat yow yow abu yow yow Hanzala yow yow Saalaba yow yow dangaa yow lan moo la dal yow loo ne sayyiduna rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam nangu ko sayyidina siddiq àndandoom bi gën a mag ànd nangu ko nga bëgg man ma nangu ko mu ne fa qubida wa lam yaqbalha nii la mën Seydina Omar ba ni muy faatoo daal di koy nangu mu ne summa wuliya Usmaan Sayyidina Usmaan al-Mu'taa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci lañ ko def xalifa moom nag gaay san la ba dikkal ko faataahu fa sa'alahu an yaqbala sadaqatahu mu daal di ñaan Sayyidina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ngir mu daal di koy nangul li nga xam ne mooy zakaatam bii nga xam ne depuis ci yonent bi alayhi mu koy bëgg a génne waaye kenn nangu ko fa qaala sayyidna Usmaan ne ko alayhi ridwaanul mannaan lam yaqbalha rasuul lam yaqbalha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala Abu Bakr wala Umar mink ah, falam yaqbalha ne ko mais yow Sa'laba ah Sa'laba xanaa seetoo li may ñaan yow sa sa sa zakat bi man yëg naa ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu ko wala Abu Bakrin du caagante ni xalifaam mu njëkk di Seydina Abu Bakr wala Omar Seydina Omar wala Omaru du caagante ne Seydina Omar it nangu ko wala wa ana man nag aqbaluha minka man Usmaan maa la koy nangul ah. loolu laaj la sa yow Saalaba falam yaqbalha min nanguwulu ko moom Saalaba mu ne wa halaka Saalabatu fi xilaafati Usmaan moom nag mu ngi mujj génn àddina ci xilaafa sayyidina Usmaan al-Mi'taa radiyallahu nag la mooy li nga xam ne foofu la nettali bi foofu la yotte bi kon lii la nettali bi wax waaye comme ni ñu la ko waxoon ci njàlbeen bi kene lii nii dëgërul comme ni nga xam ne noonu la al imaam Ibn Hazm alzaahiriyu raxmatullaahi aleyhi daldi wax ci almuxallaa mu ne lii nii wërul mu ne alaa annahu qad ruwina athara laa yasixu wa annaha nazalat fi Thaalabata ibni Xaatib wa haadaa baatil li anna Thaalabata badriyun ma'ruuf al imaam al imaam ibnu Hazm rahmatullahi alayhi premier angle buy boo xam ne moom la dajjee mbir yi mooy ne mbir mi mooy ki ñu ne moom la dal dadul dëgg parce que lu tax mu ne ndax ñun daal dinañuy solo ab loo xamante ne loo xamante ne ab xadiis la boo xam ne ab jeexital la laa yasixu daal luwul wér ne loolu xew-xew boobu mu ngi xew ci Saalaba ibn Xaatib mu ne wa hada baatil lii nii neen la li anna Saalabata badriyun maaruuf mu ne ndax Saalabata ibn Haatib mi moom shahida badran moom fekke na Badr te ku ñu xam la mooy ne léegi nag moom moom sayyidina al moom la al imaam ibn Hazm rahmatullahi alayhi waaw muy mu daal di indi xadiis bi ci yoon biñ la sànk mu an ibn Rifaa an Ali ibn Yaziid an al Qaasim ibn Abdirahmaan an Abi Umaama moo bi mu waxee loolu ba pare mu indi xadiis bi moom al imaam na Hazm beneen angle loolu mu ne par euh, dinañ wax après lan moo tax mu ne parce que waa Badr nañ commencé foofu parce que ku fekke Badar nan la mën a mel nii te suñu boroom subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la ñu gisa woon ci qissatu sayyidina Haatib ibn Abi Balta'a muy Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa gisoon nañ ko ci Fathu Makka keroog li nga xamante ne moom la bi ñuy gis suuratul Mumtahana wala Mumtahina li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nga xamante ne nii ci la ne daani adribu unuqa haadha al-munaafiq bi naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi ma ma dóor ndoq naafiq bi fekk mu ngi ci jublu woon sayyidina Xaatib ibn Abi Baltaa radiyallahu taala bi nga xam ne ci la doon jéema yónnee ngir xabaaru ke ne yonent mi alayhi salaatu mu ngi ñëw fi nga xam ne mooy makkata di ko yëgal waa Quraysh li nga xam ne mooy ad-da'ina lu mu ko bindoon mu joxoon ko ndaw soo sële nga xamante ne ba yonent bi alayhi Ali miqdaad ak sayyidina Zubayr am na beneen ak say ak Abu Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anil jami' ñu daal di dem rawdatu xaax ñu daal di fay fekk ndaw sa daal di koy nangu bi mu ñëwee sayyiduna Umar ibn al-Khattab ne woowal leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woowal leen ma Haatib bi sayyidina Haatib ibn Abi Balta'a daal di présenté wu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko ma haadaa ya Haatib ne ko moo xaatib téere bii li mooy bataaxal bi lettre bii nga xam ne yaa ko yónni yow lañ gis sa tur demoo ci nekk nan la demee nii mu ne ko bul ji bul njëkkante ci sama mbir yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam explique ko daal ci gàttal li tax moom mu def lool mu ne ko ama hada faqad sadaqa mu ne kii de wax na dëgg sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'ni adribu unuqa haadha al-munaafiq ne yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam da'ni adrib bàyyi ma ma dóor unuqa haadha al-munaafiq ma daal di faan naafiq bii muy muy wax waxi naafiq kese lay wax lii nii mooy lan mu naan ay dama woo def ngir lii wag lii kon da'ni ba ma adribu bu ko defee ma daal di dóor unuqa hada al munaafiq loosu gi nga xamante ne doq naafiq bi daal di koy faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wa maa yudriika ya Umar anna allaha tabaaraka wa ta'aala qad ittala'a ala ahli badrin fa qaala isna'uu maa shi'tum faqad ghafartu lakum mu ne ko yow lan moo la xam loo yow Umar xanaa yëgoona sa boroom subhaanahu wa ta'aala moom xool na xolu waa Badar yërnu na leen ne def leen lu leen neex man jéggal naa leen kon première loolu day dajji mbir mi mooy comme que <laughs> moo tax imal imaam Ibn al-Qayyim al-imaam Ibn Hazm ne lii nii moom daal neen la parce que Sa'laba ibn Haatib ku ñu xam la te moom ashaabi badr kon nan la ñuy mën a waxe ne moom daa joxe sarax joo xamante ne nii zakat joo xam ne neen tibi alayhi salaatu wassalaam dane du ko nangu te tamit loolu ba ni mu gaañoo ak yooyu mooy nga xam ne gaañu bu ñaaw la ci te mu bekk nekk badri loolu première affaire la buy wane ne mbir mi dëgërul ñu ne ko yow yaa al imaam ibn hazm ah loolu rek la mu ne ko déet des na déglu leen ma ma wan leen leneen luy wane ne hada al hadithu baatil kene ne lii ñii neen la bu leen bàyyi noonu rek di nettali mbir yi noonu nit ñi di ko jàpp waaw dee leen alerte balaa benn gàmmukat dégg ko wala benn xusaas daal di koy dégg dem def ko argent comptant pour wane ne eh, gis ngeen gaay yi ah moytu leen am alal kan moo leen na moytu leen am alal am leen alal laa leen wax waaye mooy liñ la wax sànq. laa yasilul alala ilaa qalbik al alalu ilaa qalbik mooy yow fexeel ba alal ji bu mu nekk ci sa xol nekk ci sa xol accaparer ko jamais bu mu fa dugg waaye na nekk ci poche yi na nekk ci compte yi na nekk ci suuf si na nekk ci bien immobilier yi ak yooyu waaye nag bu mu tax yow ba nga ñëw naan da mooy yàlla wala di def dara ndax alal ji wala di di bañ a def li nga xam ne farata la ci yow ndax alal ji kon moom kon moom imaam Ibn Hazm mu ne benn affaire ngoogu buy wane ne lii baatil la léegi nag mu ne nag léegi nag <clears throat> kaay ma wax leen leneen luy wan ne baatil la mu ne mu ne binaa bi waxee loolu kon mu ne mu ne mu ne mu ne beneen wahaa mu ne kantaan wa hada baatil kon bi mu ne lii nii noonu la neen la mu ne laa shakk amul benn sikki sàkk ko ne nettali bii du dëgg lii nii neen la ndax li anna allaha subhaanahu wa ta'ala amara bi qabdi zakawaati amwaalil muslimiin wa amara alayhi salaatu wassalaam inda mawtihi allaa yubqi an laa yabqa fi jazirati al-arabi diinan falaa yaxluha alabat min an yakuna muslima fa farada ala abi bakrin wa umaru qabdu qabdu fa farida ala abi bakr wa umaru qabdu zakatihi wala budda wala fusada fi dalik mu nekkantaali ne yonent bi alayhi salaam nangu ko Seydina Abu Bakr nangu ko te tamit Seydina Umar nangu ko ak Seydina Usmaan alayhim ridwaanul mannaan loolu lépp mu ne lii nii yëpp neen la ndax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam da muy génn àddina dane fii nii mu ne woon fii jaziratul arab di la péninsule arabique ñaari diine duñu fi nekk kon nag mu ne kon ba moom manu la nekk lu dul ne moom kon jullit la kon nag te mbir mi mooy ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo digal yeneen bi alayhi salaatu wassalaam mu jël zakaatul amwaali jullit ñi mooy bu ñu joxee seen zakaat yi mu jël leen ba joxe ba pare fan la ko suñu borom ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam bu doon ne mooy bu ñu ne bu ñu nattable woon ne wax ji na mooy naka la ñëwee di joxe zakaatam fan ngeen gis yonent mi alayhi salaatu wassalaam kuy joxe zakaat yonent borom bi subhaanahu wa ne ko bul jël loolu gisu ngeen ko fenn te bu boobaa même Sayyidina Umar ak Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'aala anhuma mu ne waaye xam nga ne noonu neen la sëy bu doon sëy na Abu comme que jaziratul arab du deñ nekk surtout jamonoy Seydina Omar mi nga xam ne ci la génne moo taxoon mu génne waaye Xaybar yahuud yi ñooñu kene loolu bu amoon mooy gaa yi benn diine fi am san la ba nag diine mooy lislaam na ne woon yeneen bi alayhi salaatu salaam xattal munaafiquunal kibaar da leen doon nangul comme ni ñuy gise dinañ gis faatu ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul dinañ ko gis te aay dinañu ko wax waaye du ci dugg ci ci biir aay yi ndax xew-xew la boo xam ne xew ginnaaw ginnaaw li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk ci neuvième année bi ta insha Allahu ta'ala bu ñu paree ci kii bi dinañ dugg ci xew-xew yi nga xamante ne mooy li des ci xew-xew yi xew ci neuvième année bi min hijratihi alayhi salatu wasalaam taxaw ginnaaw ghazwatu Tabuk dinañ gis que ne ci la faatu ka nga xam ne faatu ki nga xam ne mooy Abdallah ibnu Umay ibnu Ubay ibnu Salul nekk rasul munafiqin nekkoon bopp naafiqi hatta moom dinañ ci yonent bi alayhi salatu wasalaam malgré ak naafiqam Medina mooy ki gënoon a leeru naafiq daanaka xale yu ndaw yi ñépp sax xamoon nañ ne naafiq naafiq la te yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ ne ñëw na sax ba jullee ko di ko nangul lu ne doomam kii ñëw na ko ju sama baay di dafa feebar mu ngi waaj a faatu damaa bëggoon nga jox ko sa yére bi mu summi yéreem jox ko ñu naan déet mu mu ne ko faatu na kaay jullee ko mu jullee ko ba Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu naan ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa boroom tere na la nga jullee ñu mel nii de nga mu ne ko waaw Umar nga ñaanal leen jéggal mu ne ko Omar ba ma borom daf ma tànnloo ne bu leen leen boo leen ñaanaloon jéggal soixante-dix fois sax du ma leen jé lu ëpp sax du ma leen jéggal non je ne soixante-dix fois duma leen jéggal mu ne man bu ma xamoon ne bu ma ci yokkee man rasulullah ci soixante-dix yooyu njéggal kon dinaa ko ñaanal moo Abdallah ibn bay malgré lim def kam moo tuumaaloon jaaloo sayyidatuna Aisha bint siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy ñu def njombe yu gën a rëy yooyu yépp nefi yonent bi alayhi salaatu salaam defal leen lool lépp ngeen ne Saalaba moom lii da koo dal waaye xam ngeen ne man imaam Ibn Hazm li ma la wax moo ci am lii nii baatil la mu ne tatak taxawal nag beneen angle boo xam ne moom daanaka sax moo gën a mooy nii dafa am solo mooy mat nii mooy léegi mooy mat na bi dajjil na la ko fële luy wane ne moo le contenu c'est ça ne passe pas et c'est faux et archi mu ne moo fi riwaayati te mu ne nag kaay nag ma wax la nag nag ñi ci càllale bi ndax lool moom mooy mbir bala nga cee ko liñ doon wax keroog bala ngay tiire conclusion ci benn nettali fokk mu dëgër ne affaire bi nekk na waaye bu nee ne waa ji neen la nettali nen nga ciy tiire conclusion mooy zéro double zéro ki zéro rek ngay topp ay romiron te dara du ñu nekk dara muy neen mu ne wa fi riwayatihi Mu'an ibn Rifaa mu ne moom al imaam ibn Hazm ba léegi ci al wane ne lii nii baatil leneen la mu ne wa fi riwaayatihi ne wa fi ruwaatihi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo soroo nettali bi Mu'aan ibn Rifaa'a mi nga tudd ci càllale bi léegi di Mu'aan di doomi Rifaa'a wal Qaasim ibn Abdirahmaan ak ki nga xam ne mooy al di doomi Abdirahmaan wa Ali ibn Yaziid di Ali ibn Yazid di moom te mooy ibn Abdul Malik mu ne wa kulluhum du'afa gaa ñii ñépp ay faible lañu mooy ñoo xamante ne nii ñu ñu ñu faible lañu dëgëruñu fenn ci xadiis mu ne nag loolu la nag kon nag affaire baa ngi noonu <laughs> mu ne affaire baa ngi noonu kon mu ngi noonu ay du'afa u nan la ñuy nekkee ci càllale boo xamante ne nii dañoo fees dell léegi nag seetlu nag ñi nga xamante ni mooy li ma la doon wax keroog ne gaa yi nga xamante ne nii laa yumayyizuuna bayna as-saqimi wal wal sahih ñi nga xam ne manuñoo ràññee li nga xam ne mooy lu jub ak lu lu lu lu wérul ci waxu boroom xam-xam yi ak yi nga xam ne nettali yi nga xam ne moom la ñuy nettali ci seen téere yi mooy ñooñu bu ñu ñëwoon gis lu mel nii saa ñu càmbaraan mbir mi dañuy jël rek moo ma wax sax ne amul gaa yu koy nettali waaye yow loolu naa ne rek man yëguma ko ndax gaa yi fii mu ne loo foogul ne ñu koy nettali ñu ngi koy nettali rawatina loo xam ne dañ koo gis boo waxee ñu ne wa huwa fi tabari mu ngi ci sa boo demee ci tafsiru tabari mais fan la leen daal imaam at-tabari rahmatullahi alayhi wax ne li nekk sama tafsir bi yëpp a wér loolu moo leen ko wax waxoon nañu tamit ci taarixam gis nga ba ñuy gis sayyidina Usmaan ibn a al a alayhi ridwaanu rahmaan gisoon nañu loolu te taxawoon nañ ci ba ne woon gaay ak a neexoon ñuy liir introduction boroom xam-xam yi boo ñëwee ci i waay liiral introduction am bari na waajuy wax boo xam ne di wax taarixu Tabari te imaam at-Tabari ibn Jariir rahmatullahi alayhi loo wax mu naan inda Tabari huwa inda Tabari huwa inda Tabari di tëb comme un cabri di tëb comme di sote bay lajjaawalaa di niir ya ak si ak li nga xam ne mooy boppam bi naan huwa inda Tabari ngir lan di dëgëral neen yi mu nekk naan nettali baa ngi ci imaama Tabari ma ne est-ce que imaama Tabari rahmatullah moo leen ne li nekk ci sama téere yi yépp a wér loolu moom ñi nga xam ne ñoo sartalu gu wér mooy imaamul yi ak nga xam ne mooy imaamu Muslim ibnul Hajjaaj ak ñi mel ni ñoom ñaar ñoon ñoo sartal ne ñun suñu téere yi duñ fi def lu dul lu wér loolu moo tax gisoo même sunan yi ci wàllu mel ni al imaam ibnu Daawuud di jibile naan mu ngi ci tabari tabari kan moo la wax kon ñooñu ñooy nga xam ne ñoo chartalu gwér ak ñi mel ni ñoom sinon ñeneen ñi da ngay xool càllale yi loolu nag mooy ñi nga xamante ne ñoom nag te boroom xam-xam yi comme li al imaamul xaafid ibn Hajar rahmatullahi daal di woon wax ne woon moom boroom xam-xam yi ñoom dañoo jàppoon ne moom buñ la xasee indil càllale bi mooy ñoom seen jaan wàcc na mooy yow yaa war a xool mooy ki nga xam ne daal moom moom moom am na mooy kookoo tax ñu bind mbir yi de waaye waxuñu ko ngir ñi nga xamante ne nii laa yumayyizuuna bayna saqiimi wa saxiix manuñoo ràññee li nga xam ne mooy li wér ak li wérul kon nag mbir maa ngoongu kon mooy nettali bii nii bu siiw la nag gaay di ko wax ne loolu noonu amul benn cosaan ta baatil la kama qaala alayhi rahmatullah kon nag insha allahu taala ñu continuer kon suñu boroom ne alam ya'lamu ñu ngi ci aaya 78 bi mu ne alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwaahum wa anna allaha allaamul ghuyub mu ne gaa yi xanaa ñoom naafiqi dañoo xamul ne anna allah kana buur yàlla subhanahu wa taala ya'lamu mooy aji xam sirrahum li nga xam ne moom la ñuy nëbb mooy mooy seen secret yi wa najwaahum ak li ñuy déeyante ñoom xanaa xamuñ ne li nga xamante ne nii moom la ñuy nëbb ci seen biir nga xam ne duñu ko wax kenn wa najwaahum ak li nga xamante ne moom la ñuy déeyante seen biir loolu xanaa yëguñ ne buur yàlla moo leen ko gën xam wa anna allaha te buur yàlla allaamul ghuyub mooy ki nga xamante ne nii mooy ki xam yu nëbb yi mooy kamaar koon yi nga xamante ne nii moom la bët yi gis te moo nëbb ci gaay yi kon nag affaire baa ngi noonu mooy gaa yi nga xamante ne nii ngistalkat yeeg mooy ràññee ngistalkat yi naafiq yi ñu ciy joxe te duñu joxe ngir yàlla waaye tamit ñi nga xamante ne ñooy bañ a joxe parce kenn gisu leen ñii ñi nga xam ne ñooy fexe nekk ci yooyu yépp buur yàlla nee na maa leen gis de kon nag gaa képp koo xam ne en tout aaya bi daal li muy wax lenn la mooy aay yi ñu romb sànk lu général la mooy day wax ne naafiq yi de toute façon am na ñoo xam ne nii lañ mel mais jamais au plus grand jamais nekkuloon Saalaba ibn Haatib jamais au plus grand jamais loolu ci naafiq la xewoon léegi n'est pas obligé nag aaya bu ñëw rek ñu xam ne diw la doon wax loolu de toute façon loolu <laughs> nous ne pas obligés am na gaa yoo xam ne ñoom foog nañ ne mbir yi nag la war a demee moo tax aaya bu ñëw moo tax fadaa'ilul qur'aan yi nga gis suwarul téere boo gis aay saar bu ne mu ne li lii way ngën a lam bàyyil fa moom ba ko loolu mooy mooy fa xadar moom moom moom salte la wala fa dar baal mu daanu comme ni al imam waxe boroom alfiya bi dal imam suyuti rahmatullahi alayhi comme li mu wax ci alfiyatu fi mustalah al hadith ci bii wax ci wàllu ilmul hadith kon nag affaire il faut être très prudent ci nga xamante ne moom la ñuy toxal fii daal xam nañ ne lenn la suñu boroom subhanahu wa ta'ala ni mu saxe fii leer na mooy ne leer nañu ne daal ci naafiqi am na koo xam ne moom nii lañ mel mooy ne wa minhum am na ci ñoom naafiqi man koo xamante ne nii man bii nag tekkiwul ne mbir mi nag amul mafhum ñu naan kon benn waay kese la mooy ne kon ku moom benn waay kese la amatul dañ naan na non non non non man naa nekk mbooloo mu bari te dina nekk mbooloo mu bari ilaa yawmi diin ñaata yoon ngay dégg ay nit ñoo xamante ni dañuy ñëw di mébét di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala naan tey bu ñu borom bi defee borom alal dinaa def lii ci lu baax dinaa def ci action yu baax waaye ba ko suñu borom subhaanahu gis ko moo gën a nay kaay leen ñu nay moom moo gën a nay ñépp mel ni doon woon moom dak xërën ko ñépp képp koo xam ne moom daanaka ku mu gis sax di daw nit ñi ndax jàpp na na ku mu gis daal da koy laaj ci alalam jee tax alors que laata lool da nekk fii naan tey bu ma amoon boroom alal yii man nga xam ne dañoo am nit ñi ñàkk ñu toog duñ leen faale man ñii xaw ma ban façon xol lañ am wallahi la in a'tani bis bu ma borom bi subhanahu wa ta'ala joxe min yii bu ma ubbalee bintu xéewalam yi ba ma nekk millionaire wala ba ma nekk koo xam ne daal borom la dinaa def dinaa def dinaa def lii dinaa def lii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala defal ko loolu ñu gis na contraire lam doon wax ak lan doon xase gaaye lool moo tax xas nit baaxul ay gis nit ñi naan lii lan moo tax defuñu lii daa fekk bokku neen situation rek yow xamoo li muy dund nekk fi nag am njortu lu ñaaw ci sa mbokki jullit ñoo xam ne ñu am lañ même sax am na ñoom ñu baax lañ di def seen alal waaye yow li ñuy def nga xeeb leen te xamoo ne ñoom foofu lañ ci man a yem parce que bu ñu ko defee mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di moo leen di dal mooy saraxe ba pare dem di war dellu ca gannaaw di yalwaan loolu mooy li nga xamante ne nii moo leen nar a dal ñoom ñuy joxe li nga xam ne xam nañ ne kat lii mën nañ koo joxe waaye ñoo joxe loo xaman loo xamante loo xamante ne nii lu ëpp la waaye ñoom ñu xam ne bu ñu joxee lu ëpp loolu mooy du ñu du doo du seen mbir du baax ñu joxe li ñu joxe yow nga nekk fële nekk pauvre xamoo tax ñuy def nga nekk fi naan man de man ñii ñii yëg seen alal yi xaw ma lu leen di jariñ xoolal lii di xew ak yii nii yëpp ñu mën cee dimbali jaam yi defuñu ak a neexal seeni mbir bàyyi ñi nga xam ne ñooy jullit ñeeg way ñàkk ñi yaa ajaban man de yéemu a nit kii wax loolu nag kooku en général bu ko buur yàlla subhanahu wa taala nattoo ba jox ko alal mooy gina moom moom ci boppam am nay lay doon kam doon wax wax ju ñaaw di am moom njortu ci ñaam ñaa moom moom nayul woon de waaye moom nag koom que njortu lu ñaaw loolu la amoon suñu boroom subhanahu wa ta'ala dafay def mu nekk waajoo xamante ne nii ku nay nay nay lay doon kon nag loolu gaa yi nañ ci def attention nekk fi rek mooy yow nga nekk beneen nekk ci tuus bi daa gën a yomb di kaas ñi nekk ci biir ñi nekk ci biir moom di jëf mooy nga yow nga nekk ca tuus ba toog ci sa lal mu nooy toog fu nooy tiim télé bi di xool te naan gars yi ils ne savent rien faire waaye waaye c'est moi c'est moi qui devais être à leur place ñii xamuñu dara waaye ma wan leen li nga xam ne noonu la ñuy def te buñ la fa yóbboo yaa gina yaa fuus le tout yaa fuus yaa gina yaa fuus ku yaa fuus kon nag lool il faut faire très attention nekk fi naan bu ma yàlla defalee lii neel na inshaa allahu taala wala taqulanna li shay'in faa'ilun dhaalika ghadan illaa in yashaa Allah suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di wax foofu ci suuratul kahf di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye di wax xeetam bi sallallahu alayhi wasallam naan naan walaa taqulan bu kenn ci yéen daal di wax na innii dëgg-dëgg man fa'ilu naji def laa daalika lii ganan bu suba illaa lu dul mu tekki an laa yashaa allah naji teg mashiatullah na ne bu soobee yàlla de na def loolu buur yàlla de boo ma mayee lii mooy bëgg naa ah man de ba pauvre laa aw ma de gis naa gaa yi mel ni ñun ak tamit action yu baax yi nga xam ne dañuy taxaw ñu war nga xam ne moom fii moom moom moom génne alal ju bari rek ko ko mën a faj ngir jullit ñi ngir chantier suñu borom yi subhanahu wa taala ki nga xam ne dafa ñaan ne ah borom bi subhanahu wa taala boo ma mayoon alal de inshaa allahu taala bëggoon naa def li nga xamante ne ni mooy liu lii nii vraiment ma def ci alal ju bari joo xam ne dina tax mbir mi antu loolu de moom nit mën na koo wax nekk fi rek rek di wax saa nga wax inshaa allahu taala loolu ak waru doon ci nit ki te bu ko suñu borom joxee boo moywul la mu bëggoon du ko def de te boo moywul mooy gën a rënk ñépp am nay lay doon te boo moywul yi nga xamante ne nii farata la ci moom comme zakat du ko joxe comme gaa yi ci naafiq yi nga xam ne ñoom daal d'une façon générale ñoom la suñu borom di wax fii ne wa minhum am na ci naafiq yi man koo xamante ne nii ahadallah moom dafa digoon buur yàlla subhaanahu wa woon la in ataana min fadlih yow boroom bi subhaanahu wa taala tey buur yàlla de bu ñu joxee ci xéewalam yi ubbil ñu buntu wërsëg la na saddaqanna waat nañ ne dinañ génne zakat waaye it dinañ joxe alal yi fi nga xamante ne sàncey lislaam yi suñu boroom subhaanahu wa taala bëgg nañu fay dugal alal wala nakunanna te waat nañ ne dinañu bokk min as-saalihiina ci ñu baax ñi falamma aataahum min fadlih suñu boroom ne ba ma leen joxee ci sama ngëneel loolale bam ngëneelam ci wërsëgal yooyu ubbi leen bëntu wërsëg bi bihi contraire lañ waxoon lañ def de ñu daal di nay ñoom ci naafiq yoo yële wa tawallaw ñu daal di du mooyu lañ ne woon dinañ ko def ci mbaax ak topp yàlla wahum muriduna ñu wane ginnaawu dëgg gi fa anqabahum won suñu boroom nag daal di leen defal nag wuutal leen ci seen xol yi ñu def seen ginnaaw bu am ginnaaw bañ doxalee noonu nifaaqan fii quluubihim ak naafiq ci seen xol yi moo tax kon képp koo xam ne nii nga mel yow boo mooy wul li mooy ne naan buur yàlla defal ma lii boo ma defalee lii ma def lii moo ki toog naan buur yàlla ay boo ma mayoon xam-xam de a ah, man de bëggoon naa nekk boroom xam-xam cay boo ma mayoon xam-xam boroom bi subhaanahu wa taala dinaa leeral masala yi te li yow képp du ko def ngir ngistal waaye it wallahi nit nekke dinaa leen ci gindi ci yow yow boroom bi subhaanahu wa taala li yow képp suñu boroom subhaanahu may xam-xam nga nekk koo xamante nag aalimu suuga mooy boroom xam-xam boo xamante ne nii bu yées la ndekete yow sa xam-xam bi da koo utiliser ngir di daganal yi nga xamante ne nii moom la suñu boroom daal di xaraamal di xaraamal yi nga xamante ne suñu boroom moo ko daganal naan noo seeka foofu lu ñëw rek nga ne fii xilaaf di topp nag xilaaf yoo xam ne ay ak aqwaalu shaada topp wax yi nga xam ne dafa beru daanaka dañ koy nettali kese ngir boroom ngir ñuy jàng xam ne wax bii am na waaye du wax bu ñuy appliquer nga topp yooyu rek ndax gars yi ndax am nga capacité wu loolu xam ne lii charge la lii nii wax bii am na nga am yooyu dajale leen def leen diine nag jàppal gaay yi lu ñëw nga ne leen dagan na nga ne leen kaay leen ñu woor nga ne leen kaay leen ñu woor nga naan leen non non non woor ay xëdd yi man ngaa bàyyi ba jant bi génn ndax loolu te lool di xawlu charge nga xam ne ko ko doon wax ku mel ne al imaamu Amash ah, di Sulaymaan ibn Mihraan alkaahili yi mi ngi sànk ci ci càllale bi mooy ne yow nga xam ne moom moom da doon wax loolu ne fajar daal dara fajar daal moom fi nga xamante ni nii mooy fajar fa la yem mooy fajar fi jee fi xam ne moom moom fajar gi fa lay xare mooy bu daal mooy nit ki daal moom bu dee day day mooy mooy mooy mooy <laughs> mooy mooy mooy mooy ci la fajar di commencer mooy ne mooy yow bi fekk leer fekk mbir leerul yow dara mooy ne yow man ngay lekk di lekk mooy mu leeraa ah, jant bi jóg xam nga loolu noonu lu saas la yow nan ngay waxe naan ko ay deel lekk deel xëdd xëdd gi deel kii loolu di xawlu saas nga xam ne yow yow ngay topp borom xam-xam li julli ñi lépp alquran yonent bi alayhi salaam Seydina Adi ibn Adi ibn Hatim dañ ko fàtte woon a wax bi ñuy gis tarñanaan yenoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci moom naan ko ah man de yonent bi alayhi salaatu wasalaam aaya baqara bi de man jaaxal na ma mooy bi doon wax naan lekk leen ngeen naan ba ni nga xam ne wëñ gu weex gi noonu lay feeñe nañu ngeen koy ràññee ci wëñ gu ñuul ji léegi nag boobu nag moom li mu doon def da doon jëlug wëñ gu weex ak wëñ gu ñuul daal di teg di xool moom daal day lekk di xool di lekk di xool di lekk xool waaye daal moom fi mu neen di ràññeewee mooy mbir mi day leer naññ vraiment mu xam ne ah noo affaire yi nag yéeme na de mu daal di ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy wax yonente bi alayhi salaatu daal di koy ree ne ko déedéet loolu fajar bu xar lay wax waxu la da ngay jël say buum di xool loolu kon wii bi day weesu mooy kon waa ji du doon ndékki mooy yow loolu nga xam ne <laughs> loolu leer naññe nga ñëw di jàpp ci xaw ak wàllu saag waxu kenn koo xamante ne ni <coughs> mooy bu <coughs> mooy ne loolu moom mooy ne waa ji euh, euh, boo xoolee dag naan kon al amas mais kon al amas daa mel ni masula woor <laughs> <laughs> mais est-ce que kenn dañuy al Amash ah wadd na al imaam al Amash Sulaymaan ibn Mihraan al Kaahili waaye wadd na ci bëtu nit ñi moom kon ndekete yoo Amash nañ ko déedéet tay la ko boroom xam-xam yi gën a fonk waaye ku nekk daa ay wax yoo xam ne kenn du la dañuy xam ne boroom xam-xam la waa foofu nag mooy gisenam boobu kenn giseniwul moonu léegi nag am na ñu koy nettali ci yenn saxaaba yi mais daa wirul ci ñoom loolu noonu comme l'imam an-Nawawi wa rahmatullahi alayhi ne man ci naan diw wax na ko abu mujlis mu ci saxaaba yi mu ne loolu moom gëw ma ne loolu naan naan naan que ne loolu noonu wér na ci moom moom radiyallahu ta'ala anhu wa rada kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii lañ ciy bàyyi xel mooy affaire yi il faut mbir yi di leer kon nag mooy bu fi nekk naan <clears throat> ñoom diw kon nag bul nekk nit ki daal yow na nga nekk koo xamante ne nii bu fi naan bu ma defoon lii bu ma defoon lii bu ma defoon lii dee ci boole insha allahu taala ndax boo fi naan boroom xam-xam ñu jox la yow nga nekk xam boroom xam-xam boo xam ne kon aalimu suu nga yow xam nga ne kon sa problème di nga ko am de mooy ne suñu boroom subhanahu wa taala yow muccoo te yow mooy lii mën na laa dal mooy mu daal di fa aqaba fa aqabahum nifaqa ginnaaw bi mu la defalee xam-xam bi nga ne woon boo ko amee leen ci dimbali jaam yi nga yor ko sax di leen ci dribbler di leen ci nax parce que xam nga di leen daganal yi xaraam di daganal sa bopp wala yow sa bopp yu da yu xaraam yi tey tey xaraamal gaay yi nga xamante ne nii dañoo dagan kon loolu may leen attention comme ci borom alal ji ba borom bi faqabahum mu daal di leen defal seen ginnaaw nifaaqan ak naafiq fi quluubihim ci seen xol yi ilaa yawmi yalqawnahu ba bés bi nga xam ne moom na ñuy dajeek moom di la nga xam ne allaha maa wa'aduhu moom lañ wuteeg li ñu digoon borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ni mu ci ne woon buñ ko bu leen joxee xam-xam wala bu leen mayee doom yooyu bari na wala boo ma defalee ma am diplôme ba kii dinaa def lii mooy lépp looyu yépp ci naa du waroom bi subhaanahu wa taala bés boo ma yóbboo Europe wallahi dinaa dimbali sama ndey dinaa dimbali sama frère yi ni yóbbu la Europe taalee too leen taloo leen sax bàyyi bàyyi leen daanaka deesut la dégg dooleen leen dégg buñ lay woo nga leen di taf loolu lépp yow defal attention yii nag mooy yooyu yépp nag ci la waaw kon nañu def attention de ay woy man bu ma demoon États-Unis ay bu ma demoon Makka ay woy bu ma demoon Medina waaye borom bi boo ma defaloon ma dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dinaa def kayta wa kayt dinaa def lii ak lii nga dem mbir yi neex medina neex nga topp neexaay bi daan ah waaye Uhud dafa tàng temps yi bon j'ai la météo quoi bon nee woon naa ne bon bu ma fa yàlla yóbboo naa dem foofu yëpp ay Baqi même Baqi c'est pas loin de waaye gis naa ne bon les température flambent voilà les cinquante cinq cinq degrés c'est pas bon pour moi alors que yow nga nekkoon baykat ca Bawol kañ nga jógee nekk bal baykat ca Bawol ba nga fa jógee tàngoor wu tar woowu nga ñëw naan ay kii fontu rek moo boo moywul yow borom bi subhanahu wa taala ak nifaaq lay def ci sa xol bi ba ba bés bi ngay dajeeg moom ndax lan ci sababu li nga wuteeg li nga newoon boo ma ko defalee ma def de ñu defal la defoo dara wa bima kaanu yakdhibuun ak ci li nga xam ne moom lañ doon nar kon inshaa allahu taala tey fii la yem gaa gisoon nañ abi ci tegu tamit alam ya'lamu ndax xamuñ anna allaha kana bur yàlla ya'lamu mooy aji xam sirrahum li ñuy nëbbu ba wuñ ko wax kenn wa najwaahum ak li nga xam ne ñoom naafiqi moom la ñuy waxante seen biir wa anna allaha di ko déeyante ku dul naafiq duñ la ko wax di ko déeyante di ko paasante di ko smsante di ko whatsappante di def ay groupe naafiq yoo xam ne ñoom rek ka wax ci biir biir biir yi nga xam ne mooy mooy télégramme yi yu nëbbu yooyu nga xam ne mooy dañ neexuñoo déchiffrer ñu fay wax seeni njoom nekk seeni seeni yooyu suñu boroom ne xanaa yëguñ ne buur yàlla xam ne yooy wa anna allaha te buur yàlla allaamul mooy aji xamaa koon alxuyuub yi nga xam ne ñooy nëbbu kon nag inshaa allahu taala tey dañuy yem si ci jataay bii di ñëw ñu àggale ci aaya bi ci tegu di aaya 79 fi suñu boroom subhanahu wa taala di wax alladina yalmizuuna almutawwi'iina min almu'miniina fi sadaqaat min almu'miniina fi sadaqaat walladina laa yajiduuna illaa juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum wa lahum adhaabun aliim wallaahu ta'aala a'lam